farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaani fi ar-radhaa'il fi faslun fi tafsiili ba'd ad-dawaa'i wa ba'd ar-radhaa'il wa anna man ala siwa allahi i'tamada anhu taxallaa wa tawaa yawman nakad wa rubbama ibaadatun kathiira qad afsadathaa lahdatun haqiira kon sëriñ bi ba léegi mu ngi ñuy wax ci beneen caay-caay bi nga xamante ni nan lañ koy faje ginnaaw bi mu ñu indilee ndax fii nee na dama fiy teqantal li nga xamante ne lenn ci faj feebaru xol yi bakkaaru xol yi caay-caayu xol yu rëy yi waaye dama fiy indiwaale yeneeni caay-caay yoo xam ne tuddoon naa ko tudduma ko woon wala tuddoon naa ko waaye leeraluma ko bu baax dugguma fii nag jamonoy faram fàccee la ginnaaw bi mu paree koon ci kibru ñu ngi woon ci al ujbu muy kaaw aaw say jëf daal di yow yéemu ci sa bopp jàpp ne fii mu ne li nga fi jot a jëf moom tax na yow alfirdawsal ala kenn waru faa jiitu mu ne nag lool nag ni nga koy faje loolu ne woon di wax ba agsi woon nañ fi naan wa an na waa ji na xam bu bëggee faju ci lii këne moom jaam bi man ala siwallahi tamat képp koo xam ne leneen lu dul yàlla ci la wéeru ci lay sukkandikoo waajooju anhu taxallaa borom bi simmeeku na bàyyi na ay mbiram waaw dañ na ci borom bi borom bi dañ na ci moom ba set wecc waaw ndax borom bi mooy rek xadiis bi ñu waxoon ndax gis nga tawxiid moo foor waaw mooy lépp man ashraka képp ku man amila amalan waaw ashraka fiihi ghayri taraktuhu wa wa wa wa shirka li suñu borom wax ci xadiisul qudsi bi képp ku fi jëf benn jëf boo xamante ne nii day bokkaale ko euh, kenn rek walla lenn ak man borom bi tabaaraka wa ma bàyyi kook la may bokkaaleel comme que kii day sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla ah borom bi bàyyi koog la muy sukkandikoo te mooy xam-xamam ba wala jëfam ba voilà waaw léegi nag borom bi loolee lay wax loolee la sëriñ bi tabaaraka wa taala kii azza kii euh, radiyallahu taala anhu di wax nii waaw kon nag lu ama am solo ngoog kon képp koo xam ne dafa sukkandikoo ci leneen ku dul borom bi tabaaraka wa taala borom bi ne lay def mais day simmeeku ci say mbir ba set wecc génn loxoom ci say mbir ba waaw mu ngi noonu kon nag affaire bi watawaa fii ci àddina bi yow dindi na loxoom ci say mbir mooy nga alquran ah, ku borom bi rocc loxoom ci say mbir da dangay da dangay da ngay da ngay ah, da alku kenn manu ci dara waaw xadiis bi ñu wax sànk nag imaamu euh, sëriñu imaam euh, ahmad muslim imaam ahmad moo ko imaam muslim ak al imaam ibnu maaja al qazwini yu ñoo ko soloo jële ko ci mawlaana abu hurayra ana aghna shuraka yani shirk noonu la xadiis ba commencé woon léegi mu ne non seulement borom bi day génne set wecc ci ay mbiram waaye wa tawaa waa ji dina alku yawman nakat bisum njàqare ya muy yawmal qiyaam mu ne bu lii yépp bu ko xamee dina tax mu génne ci aawu jëfam wa rubbama ibadatun kathira qad afsadatha lahdatun haqira mu ne wa rubbama te waa ji daa war a xam ne bari waana ibadatun kathira léeg-léeg nga gis ibadatun kathira jaamu yàlla gu bari gu cam si def jaam bi def xat dëgg-dëgg afsadatha yàq na ko lahdatun ak géndeeku mooy ab instant ab moment hein haqiira ngut sew te tuuti te doyati waaw waaw moom lañ la wax ne yenn yi gis nga feebaru xol yi li tax ñu garaaw léeg-léeg soxlawoo sax yow di jëf danga nga doon jëf lu baax da nga doon jëf lu baax ba nga aawee sa bopp la lépp màpp ndax borom bi nee na taraktuhu wa shirka ay anee ngii boo tax Iblis loolu la xam ay at day topp jaam ci jëf yu baax yu muy def man na koo def 1980 mu topp ko ba l'an 2050 ngir man ko koo yàqal jëf jëm jëfoon 1980 Iblis yàqal ko ko en 1900 en 2050 parce que lan defoon ngir yàlla muxlisan sellal ko moom la Iblis fexe bu indiwaat ko ba pare nag gis ci boppam bu ko defee borom bi génn ci. moo tax suñu borom ne man jaa bil hasana ku ëndiwaale indi li nga xamante ne moo yiiw def ko kese doyul mais da ngay préserver préservons nos acquis boo defee lu metti dañ dañi ba am lu baax. nekk foo xam ne sàcc yi dañ fa bari iblis a ngi fii sàcc bu mag laa bakkan a ngi fii kenn dina ko mën a ëldëb ah addinaa ngi fii kenn dàq koo toje ah ki nga xamante ne mooy bànneex kenn dàq koo këf sàcc yu mel noonu boo yoree sa lu baax boo ko aarul wallahi da nga koy ñàkk waaw kon nag mu ne aka bari wala léeg-léeg nga gis jaamu yàlla ju bari ju jaam ji def mu yàq ko benn gendeeku benn instant benn moment rek bu sewta doyadi ci la lépp yàqu kon mu ne laa yan léegi nag mu ngi jeexal ci wàllu bu ni nga koy faje kon wax na la lii lépp ngir nga xam ne kon ah lii de moom ba ma ko xamee te jàpp ko mooy kon war man ma génn ci li nga xam ne mooy aaw jëf gi ma nekk mu ne laa yanbaghi lil abdi da'wa azama qurbatihi li rabbihi di ni'ma ne laa yanbaghi jaaduwul laa yanbaghi daa warul lil abdi ñeel cam ñeel jaam bi da'wa azamati qur azama qurbatihi waaw di woote ne moom gis nga jaamu yàlla yi muy def ngir jege ñu boroomam ak a loolu yelluwul nit di ko wax waaw di ko wootewu waaw ba pare rek bëgg koo teg ñu mel nii en plus booy wax ñu naan suñu borooma ne fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith borom beneen daal li nga xam ne xéewalu borom yi yi mu la defal dee ko nettali dee ko waxtaane moom mu ne loolu lay def waaye borom bi xam ne al muxlisa min as-sadiq as-sadiq min al-kadhib borom bi ràññee na kii wax di sukkandikoo laaya boo bële nekk ku dëggu waaye xam ràññee na ki nga xam ci ràññee na ku dëggu ci ki nga xam ne waxul li moom dëgguwul waaw kon daal yelloowu te warul jàmm bi muy wootewu naan moom jaamu yàlla yi muy def ngir jege yàlla ak a màgg waaw li rabbihi te yooyu kat defu ko nee na lu dul ngir boroomam zin ma boroom xéewal yi nga xam ne non seulement moo ko defal euh, ni'matul ijaad amal ko xéewal di ko fi ba pare di ko tëbb ci wàll lu muy dunde waaye li muy dundale yaramam ak lu muy dundale ruux yi waaye sax léeg-léeg di ko tëbb ba muy mën a dundal yeneeni yaram waaye di ko tëbb ba mën a dundal yeneeni ruux loolu lépp borom bi ko defal au lieu mu sant ko moom mu nekk fi di rëy rëy lu naan sama jaamu yàlla yi sama jegeñ yàlla yi daa màgg loolu warul léegi nag ginnaaw bi luy fi la jeexale oj bu ñu koy faje kon mu ngi noonu mu ne xaqiqatu suma sumati fi qawli radi ixbaaru saayin saalihin li garadi yunsabu liddunya kamadxin wa ajab wa hiya oxtun lirriyaa'i fi nasab mu wax la beneen caay-caay bu biire te garaaw ginnaaw rëy ginnaaw kaaw mooy aaw say jëf yéemu ci sa bopp mu lay wax nag beneen feebaru bu rëy te garaaw un virus tellement dangereux mu ne xaqiqatu sumaan képp mooy euh, euh, la réalité dëgg dëgg li nga xam ne mooy mooy dégg tël voilà moom la wolof naa dégg tël bëgg ñu lay dégg ci lu baax ci loo xam ne kat mbiru yàlla kese la da ko waroon a def muxlisan li wajhillah tabaraka wa waaw yow nga def ko ngir lan reno way wu nee wu rafet woo ci am dara yàlla taxul mu ne dëgg dëgg nag loolu la mooy lan mu ne fii qawli rad yi ci wax ji nga xam ne moom lañu gërëm loolu mooy kon wax yi ci ñëw bari na waaye bi nga xam ne moom lañ ci gën a gërëm ci wax yi nga xam ne ñoo wax dëgg-dëgg lan mooy lan mooy déggtal hein mooy ixbaaru sa'yin jaan bi xabaare goo xamante ne nii moom lay xabaare Eh? saañin jëf ju mu jëf ngir yàlla saalihin boo xam ne jëf ju baax la comme mu julli ay naafile yu mu def guddi xëy fajar nekk ci gaa yi nag bëgg leen a wan ne moom bokkul ak yéen yen yéen yéen yéen xaram kese non nit daa war a am dog yu muy def gaa yi na ko waaye yow mii boo may waaye temps yoo heure boobu waaye heure boobu maa ngi julli nga naan lan fan laa yemoon sax ndekete yooyu waxu ko ngir ngir laaj leen biir wan leen ne man dama koy def kon war ngeen koo man déedéet mais ngir gaa yi ne ii kon de di ko di ko di ko laale euh, baaraam di ko joxoñ baaraam bu kawe waaw mu ne loolu mooy dëgg-dëgg wax ji ñu gërëm mooy di xabaare jëf joo xam ne juro sell la ju mu def li garadi ngir benn da cee am objectif am na lu tax waaye garad yun sabuli dunya boo xam ne dañ koy askanaleel àddina mooy dara yàlla taxul moom laa la doon wax waaw ngir rek ñu ne sa waay moo dàq jàng cey woy fulaan moo man moo dëddu àddina waay waay kii mooy moom moo dekkil yoonu nit ñu bu ñu ñu sell ña waaw ka madhin mu ne xarat boo bari muy objectif ba tax loo xam ne lu ñuy askanaleel euh, àddina mooy comme ñu koy tagg naan yaaram bi comme lu mel noonu waaj bin waaye liñ ci am nit ñi di yéemu ci moom jàpp ne kii moo ñu gën a sell raw nañu jeex na tulleem yi muy def wala kooram yi nga xam ne ajju kii alxemes ju nekk altine mu ngi ci te nit ñi yëguñu koon moo ñëw di leen ko wax fexe toog foo xam ne leer na ko ne añ bu jotee dinañ ko woo mu ne gaa yi dama woor ngir nit ñi xam ne dafa woor <laughs> allahu akbar mu ne wahiya te gis nga sumaa gii di déggtal moom de uxtun sœur la de rakk la lir riyaa e mooy rakku ngistal xam nga suma ci sama ale jóge mooy ci lu ñuy dégg mooy da ngay jëf jëf joo xam ne ngir yàlla la nga dem di ko wax nit ñi ngir tagg guñ lay tagg wala yéemu gu ñu yéemu ci yow wala fuñ lay teg ay daraja yu kawe di la xoole ne yaa leen raw wala bokk nga ci ñu baax ni loolu mooy suma kanta riyaa dina ci ñëw léegi mu ne moom nag suma gii di déggtal gii sër la de mbokk la